mooy akabaat yooyu sa akabatu mina yonent way sa saam doon profité dajeek waa lamsaar ngir gaaral leen lislaam comme ni ko gaarale mbooleem arab yi ñuy bañ waaw waaw naa yee uti ngànt ñoom nag ñu nangul ko ñooñu ko nangaloon ñooñu noonu ñooñu <laughs> ñooñu seen seen dayoo ko rek moo tax Kaab ibn Maalik ne man de képp koo xam ne fekkaw ma Badar mais ku fekkoon Badar wax ma li ma bañ kañ échange ma bañ la wax même bu dee badar moo gën a màgg ci nit ñi nii ci biti même même moom <laughs> taxul may échanger ndax xamoon na lan moo nekk ci Aqaba yi waaw waaw moo tax keroog Iblis mer na waaw ba ëmmate waa waa xuru Makka ngir ñu ñëw bantal léegi waa Medina ñuy jàppale ndax lu yées li nga xam ne moom lañ def di dajeek Seydina Rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam ak bàyyi ci xam bi al-Abbaas ibn Abdul Muttalib yi nga xam ne boobu gëmagu ko woon waaye ngir rek ndax doomu magam doomu euh, frère baayam la woon voilà te mbokkam la du ko gàcceel na <laughs> loolu na moo gënoon naqar na xam ne ne lii bés bu fi sampoo tey ñu dee mooy yàqu nañ yàqu nañ islam day fay waaw kon yooyu ay yu mag la woon ah voilà was-sabiquna al-awwalun min al wal ansar <laughs> waaw ñoom la borom bi ñëpp tudd wassaabiquuna al awwaluun ña nga xam ne ñoo ñu jiitu ñoo jëyu baax waaw al awwaluuna ñu njëkk présent allahu akbar min al muhaajiriina wal ansaar <laughs> kon nag loolu lu waamaam soolele léegi ñu daldi eh, eh, kon eh, loolu la <laughs> imaam An-Nawawi loolu baatil la wax naa la li nga xam ne daal baatila léegi mu ne ginnaaw loolu mu ne wa min al aqwalil baatilati bale <laughs> bokk na ci wax yu neen yi nga xam ne imaam al qaadi Iyaad ci boppam moo ko nettali ba pare dajji yooyu tamit ne di nii bon wax bi gën a dëgër mu ne bokk na ci waxi neen yooyu maa hakaahu al qaadi an ba'di li nga xam ne al qaadi am al qaadi mooy le juge mooy al qaadi Iyaad <laughs> ibn Muusaa al Maaliki nekk fii ci Rabat lañ ko denc radiyallahu anhu ah kàngamul islam allahu akbar wo oh, wo oh, allahu akbar ah allahu akbar ah, <laughs> kon mu ngi noonu <laughs> ah, waaw loolu lu amal solo la waaw mu ne bokk na ah li nga xamante ne ah yu yu neen yooyee nga xamante ne nii moom lañu nettali di ko wax mu ne te al imaam al qaadi daal di koy nettali mu ne an ba'dim jël ko ñu annahu qaala la'alla alladhi ta'ajjala thuluthay ajrihi innama huwa fi ghanimatin ukhidat ala ghayri wajhiha mu ne bokk ci wax yi gën a neen yooyu moom mooy bii ñenn ñu ne non amaana hadiisu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As bi radiyallahu anhu ñuy wax mooy ñi nga xamante ne nii ñi nga xam ne dañoo gaawale dañoo am màng dem ci xare am màng kon daa fekk ne xam naa seen ñaari pay yooyu deux tiers yi <laughs> ñu fay leen ko ci seenu pay ñaari bu ñu jëlee pay yi xaaj ko ñetti xaaj ñaari xaaj yi ñu jox leen ko xam naa ñooñ ñooy ñi nga xam ne dañoo jël seen màng ci loo xam ne jaarawuñ ko ci yoon quoi <laughs> waaw yow xulul kook yow kook nan lañ ko mën a boole fi <laughs> mu ne waxaada waxaada xalatun faahish ay imaam Nawawi ni xoolatil bii moom bii moom moo di beneen njuumte gu ngi bu yées gu <laughs> baax njuumte gu mag a ngi sax waaw in law kaana ala xilaafi wajhi lam yakun sulu daraj ndax bu leen nit ki daa jël ci mànga bi lu mu warul a jël jaaraw ko ci yoon ne kooku waxu bala sulu see ay kooku kay <laughs> nekk doon la nekk un tiers way mu ne wa za'ama ba'duhum <laughs> mu ne ñenn ñi moom nee nañ anna al muraada anna allati axfaqat yakunu la ajrun bil asafi ala ma laa min al mu ne ki nga xam nag dafa dem amul màng ko la axfaqat ko day am payu ci le fait que muy am njàqare genre tristesse ñàkk le fait ci li ko ñàkk li mu ñàkk ci li nga xamante ne nii mooy màng mi quoi fa yudaafu bu ko defee ñu fulanil ko sawaabuha ak payam kama yudaafu liman usiba fi malihi wa ahli comme ni ñuy eh, fulandeel payu ka nga xam ne dañ koo laal jël musiba dal ko ci alalam ak ay ña ay ay ay ay ay ay ñoñam mu ne wa hada al qawlu fasidun mubayinun li sarih al hadith aw wax ji dafa yàqu ba pare sori nag li feeñ ci hadith bi mu ne wa zaama ba'duhum am na ñeneen ñoo xam ne moom lii la anna al hadith ma'mulun ala man xaraja bi niyyati al ghazw ah, hadith bi dañ koy yen rek ci ki nga xam ne dafa génn am yéene yi eh, xare waaw wal ganimatu ma'an ak ngir am yéene xare ak yéene waaw kon kooku fa naqasa sawaabu kooku la ñuy wàññi deux ndax dafa amoon yéene xare ak am <laughs> am amum màng mu ne wa hada aidan wax ji it dëgërul quoi bu faible la wa sawaabu ma qaddarna wallahu a'lam li di dëgg daal mooy li nga xamante ne moom la ñu jiital wabal imam wal hafiz an-Nawawi mu ne wallahu la yàlla nag dëgg-dëgg la mooy ko xam léegi ginnaaw li nañ ñëw ci li ñu waxoon ne dinañ ci ñëw contrairement hadith Seydina Abdurrahman ibn Awf bi ci wàllu li ñuy mooy koo xam ne lañ koy dafa génnaar dina mais liñ koy sànge mattu al imaamu nañ jëlaal al imaamu Nawawi wax rek voilà mooy bi bi sara hadith Seydina Xabbaab biñ gis ah. kunna bu nettali biñ nekk ni hajarna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al imam an-Nawawi rahimahullah rahimahullah ci al-Minhaj ba léegi mu ne ah, mu ne lii nii mu ne liñ ne falam yujad lahu shay'un keroog Seydina Umay eh, Mus'ab radiyallahu anhu bi mu génnee àddina dajaluñ ko tuubewuñ ko dara lahu shay'un yukaffanu alay loo xam ne moom lañ ko utale kafan loo xamante ne nii yu kafanu fiihi moom lañ koy eh, sànge keroog amuñu ko mu ne fiihi dalilun illaa namira lu dul ab yére boo xam ne bu diis boo xam ne moom moo ko moom moom la solo mu ne wa waaw kene lii dalil la muy wane ne kon ki génn àddina liñ ko war a sànge ci alalu boppam lañ koy jële waaw wa annahu muqaddamun ala ad-duyun te que ne lii mu loolu moom la jiital ci det yi waaw waaw mooy bu amee bor moom moom ci boppam amuñ kenn ku ko mën a utal sàngaay kenn utu ko kenn parewul def ko ma ne mbir mi ci alalam dañ koy jële te loolu bala ñoo fay kenn bor dañ koy jële ci alalam waaw lu dox parce que nent may saasaan attention mos am nii est-ce bor waxu <laughs> waaw yaa ngi istidlaal bi amul woon bor bala ñoo jël yéreem bii bu dee am nay bor ñu dindi yére bi voilà defal ko e- idxib kese comme que euh, euh, gàncax googu am na fi nañ ko ci loo defal kese jël yi fay ko ay borom déedéet waxu ko kon mu ne loolu la waaw te loolu la ñuy jiital kon ci bor yi li am na nabi sallallahu alayhi wasallam kon mu ngi noonu euh, amara bi takfinihi fii namirati dafa digal ñu sàng ko utal ko càngaay ci yére bi ñu soloon te yére boppam la alalu boppam la waaw te di te laajul waaw mooy li ñu wax sànk wa walam yasal hal alayhi daynun mustaghraqun am la est ce na bor boo xam ne day naq <laughs> wala déet ah kon nag moo ngi noonu mu ne ta waaye wala yubadu sorwul que ne man xaal man min xaali man la yakunu indahu illa namiran yakunu alayhi mu ne nag mais nag sorewul que koo xamante ne amul lu dul benn yére kooku mu ñàkk am bor moom loolu tamit du su sore waaye mooy man na ko am tamit de surtout ñooñu sax léeg-léeg dañuy am yu bora waaw ndax il faut ñu dund léeg-léeg tam ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy dañuy lekk quoi loolu mën naa nekk wala rek ñu nekk ñu doylu waaw kon nag mu ngi noonu kon en tout cas ñu ci mën di dem kafan gi lii dañ ko ciy jàngale wax waaw kon euh, mu ne kantaal yonent ma lay saar saa wax ñu nañ ko defal idxir loolu mu ne fiihi dalilun ala annahu ida daqa al kafan an bu dee ne eh, kii bi kafan gi mooy li nga xamante ne nii moom lañuy sànge nit ki bu dee ne dafa xat waaw dafa xat ba manuñu koo manula mati ah inda xam ne ci la nit ki génn àddina ñu war a dañoo war a sàng yaram bi yëpp bu dee loolu matul walam yujad ghayru te te te yemuñ beneen yére wala beneen làmbaay buñ ko mën a buñ ko mën a def mottaleeku ko ja ju'ila mimma yali ar-ra's wa ja'ala an-naqs mimma yali ar-rijlayn mooy li nga xam ne <coughs> yére bi moom matul bu ñu xëccee ci bopp bi tànkee feeñ bu ñu xëccee tànki bopp yi feeñ fu boobaa fan la ñuy suturaal bopp bi bopp bi lañuy ñuy suturaal ndax moo gën a màgg ci yaram bi moom lañuy suturaal bàyyi tànk ya ak la des ci tànk ya léegi nag loolu bu dee amul yére buñ ko def ni ut li nga xamante ne mooy am ñax walla yooyu daal di ko koy suturaale waaw mu noonu kon daal bopp bi loolu da nga ci jàng ne lépp loo xam ne matul ak càngaay lu nit di càngaay ñu ngoy sàngaaye mu mais matul ah bopp bi eh, war koo denc bopp bi moom priorité la léegi nag la ca des ñu ut leneen loo xam ne moom lañ koy feccalee moom lañ koy mottalee même bu dee du yére comme gàncax gi nii hein kon nag loolu lu am am solo la waaw léegi nag mu des mais attention mu ne fa in daqa an zalika sutiratil awra bu dee nag mbir gin naa xat loolu yére bi eh, du bopp bi sax ah. daanaka moom ci côté dënn bi la yem boo yéegalee ba ci kaw bopp bi awra yi day feeñaa ah waaw bu boobaa ni ñuy def mooy awra yi nga xam ne warul a feeñ ci doomu aadama bu dee góor la dañ koy foofu la ñuy muur voilà loolu la lay wax waaw dañ koy muur bu boobaa parce que loolu la <laughs> bu defee leneen nag ñu def ko ci kaw bu dee def nañ awra yi def ci comme euh, kii bi <coughs> bu dee góor la jumbax euh, bi jàpp kii bi óom yi ah. léegi ñu mu des leneen wala ñu am leneen loo xam ne moom lañ def kon ci kaw lañuy ñuy def du du tànkee ngay dem bu dee ñax mi desul ñax mi des suwaa ñu def ko ci tànkee wala ci kaw li des ci kaw jàpp kaw jumbax bi jëm ba ci bopp bi loolu dina ko man waaye wala tànk yi bu boobaa ci kaw lañ koy def voilà léegi nag mu ne léegi nag bu nee nag fa euh, <coughs> in la an al awrati suturatu sawatan mu ne bu nee ne awra ji awraay nit xam nga bu dee jigéen moom yaram bi yëpp la xam nga bu dee jigéen yaram bi yëpp mooy awra léegi bu dee ne nag manu léegi affaire bi euh, nañ jël bu dee jigéen la nag affaire bi matul dañ naan la bu boobaa dañuy def euh, ci dënn bi jëm ah jëm jëm ci oom ya voilà bu dee loolu kese la man loolu kese li ci des ñu def ci bopp bi bu dee du lool bu dee man ko non bopp bi lañuy ñuy xëcc ba ci bopp bi ah léegi la ca des ci tànkee ñu def ci euh, isxir mooy ñax moomu léegi nag nga ne mais lu daw la genre serviette bu daw lool kese la am amul leneen bu boobaa saw ataani la mën a muur mooy fi nga xam ne fëy bi côté fi mu nekk foofu ngay muur ndax loolu kese la yeneen yi boo amee ñax nga def ko ci ñax voilà loolu lay moo tax mu ne wa in daqa anil awrati sutiratil awrat as-sawataan bu dee nag awra gi même bu dee góor sax awraay góor eh, des na wante awra gi bi de déet l'islam góor dafa am awra waaw boo xam da ko war a muur jigéen dafa am awra waaw waaw léegi jigéen bi daa war a muur yaramam bi yëpp ba mu def xar kanamam bi ak li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy tenq yi jeex na loxo yi tenq yi kanta góor moom bu nee ne surra bi diggante surra bi ba ci euh, muy jumbax bi ba ci óom lool loolu awra la mais loolu mooy awraay nii ne booy julli yow mënoo di jullee noonu taxaw wodd noonu taxaw fekk nga am leneen non lool bu dee da ngay julli da ngay muur bu tegaale ci sa mbagg yi dara voilà mooy da ngay muur waxuñu la bu dee amoo dara waaye man julli ci boppam boo demee ba amoo loo sol kenn doon la ne sawaay doo julli ah da ngaa def amoo yére boo sol amoo ba mu ne yére nag jàpp benn jiin benn nangam benn xamis ma ne yooyu yëpp boo ko amul nga am balaan bi ngay sàngoo loolu de loolu yére la loolu ngay sàngoo julli taxaw moom ngay taxaw julli wala benn muure ko sa ci yi di julli loolu lañ la ah. léegi bu dee yooyu yëpp amoo ko ma amul kër gi amul mu amul dara amul dara yow daal ay sàcc fi ñëw muub lépp fekk da nga doon nelaw <laughs> waaw yow itam nga doon nelaw ndeke solowul <laughs> nekk borom koo xam ne nelaw yi daa xóot sàcc yi ñëw yenu yëpp mbàjj la mu muuroo comme nga daa tàngoon <laughs> la nga muuroo gaa yi yëkkati dañ ko dayee woo ko nit ñi du dayee yëpp waaw <laughs> yow nag nga yeewu ñu <laughs> it man xaw naa mi dem di sax fajar bi cinq minutes a ci des da gaaw xool na damay dara wala la darab xattaa yi lan bi nga tëdd darab bi da nga gaa yi gis nañ ko nga mais on bi armoire bi ñëwoon dara nga mais man damay gént xaaral ma doom ba sama bopp waaj acca dompat mbir mi saf ma ne ah kon nag géntum xaar ya rido yi ni ne xool lépp kii ma gis buntu kër gu ubbeeku ngandum ubbeeku mu leer ma ne sàcc yi la ak niñ sa kii yiñ waddal yenn yi mu ni nii nii nit xaw na fi te dara waaw ñii nooy rek dañ daa la demal jàpp jàppi jàppi nga jàpp ñoo tax ah mais après julli de ñu ne la mais da ngay julli da ngay mu neen ngay def julli waaw sutrul awrati ci la waaye boo ko amoon nag loolu mooy boo ko mënee mënoo ko da ngay julli waaw noonu ngay jullee nga ne la da ngay te doo sonn dara loolu waaw fattaqullaha mastata'tum ragal leen yàlla seen kem kattan yow lii mooy sa kattan te laa yukallifullahu nafsan illaa maa ataahaa borom bi tegul benn bakkan lu dul am ko jox yow nag dalaa joxul benn lambaay teg waaw tojekat le grand voleur les voleurs ñëw nañ dépouillé nañ la awro dara te julli gi yow trois minutes la dese bi nga fi nekkee di yër yooyu yëpp deux minutes dem na jàppil gaaw la wax te nga taxaw a julli waaw <laughs> kon mooy waa ji nag mu ñëwee ba kon awra yi mu war a muur yi ñu wax yoon manu ko bu boobaa nag mooy liñ naan cache cache cache cache cache sexe voilà <laughs> moo la defe mooy yow sa xar euh, sa pëy bi fi moo nekk loolu ngay muur góor a jigéen a ci yam voilà voilà loolu la ñuy muur ngir denc ko voilà ndax amuñ leneen amuñ sax ay garab amuñ beneen wala isxir ji lool kese la loolu lañ koy muurala foofu waaw mu ne li annahuma ahammu wa huma aslun fil awra ndax ñoo gën a màggata lool buñ naan awra lool mooy cosaan ba waaw waaw mooy cosaan bi waaye awra ci wàllu sax gin na yaatu que ne pëy bi kese la waaw kon nag imaamu Nawawi mu ne wa qad yastadallu bi hada alhadith ala anna alwajiba fi lkafani sitrul awrati faqat waaw wala yajibu isti'ab albalad 'inda at-tamakkun mu bi nit mën na ci naan da ciy sukkandikoo li war ci sàng ab abdullah ab néew mooy awra yi kese te warul ñu matale yaram bi ci li nga xamante ne mooy muur ko bu dee mën na nekk waaw fa in qiila bu dee dañ na nag lam yakunu mutamakkiniina min jami'il badan non c'est que ñoom manuñu woon ci euh, muur yaram bi ndax li mu ne lam yujad lahu ghayruha ghayra lam ghayruha ndax dajuñu woon ngir Seydina Musab beneen warul woon yéreem bopp fa jawaab war na maanaam lam yujad mimma yamlik al mayyit illa namira mu ne nag liñ koy tontoo mooy que ni dajuñu woon loo xam ne moom ki génn àddina moom la moom lu dul mba yéreem boobu waaw. bu doon ne walaw kaana bu doon nag bu ko ne sitrul awrati muur jami'ul badani muur mbooleem yaram bi dafa nekk waajiban la wajaba ala al muslimin al hadirin tatmimu voilà kon doon na war ci kaw jullit dafa ne woon eh, waa ña fekkoon Uhud te doon taxaw doon denc ñeneen yi ñu mottali ko in lam yakun lahu qarib talzimu nafaqatu bu du amul benn jege boo xam ne moom la war kon mu daal di koy def waaw fa in kaana wajaba alayhi bu dee nag war na ci moom léegi loolu fa in qiila kaanu aajizina an dalik li anna al-qadiyata jarat jarat ala yawm Uhud buñ nee nag ñoo doon dañu ko lottoon amuñu ko ndax xew-xew bi xareb Uhud la woon wa qad kasratil qatla min al-muslimin ñi ñu faaroon keroog dafa bari woon wa wastaghalu bihim ñoom ñu daal di woon préoccupé ci ñoom wa bil xawfi min al-aduw waaye tamit dañu ne tiitoon ah noon bi ñëwaat de muy waa Quraysh wa ghayr dhalik fa jawaab annahu yab'adu min mu al-haadirin al-mutawammilin al-muta la yakuna ma wahid minhum qit'atun min thawbin wa nahwaha mu ne loolu day sori ña fa ne woon amul kenn ku yor dogu benn ci yére bu mu ko mën a defal loolu li mu bëgg Imaam an mais li gën a dëgër mooy affaire bi loo du lii lépp bi lenn kese la dañoo trouvé wul woon parce que ñooñu seen dund daa neexul woon loolu benn mbir la moo tax. hadis bi Seydina Mus'ab ibn kii maanaam Mus'ab ibn Umayr kii Seydina xa xa xa xa Xabbaab radiyallahu anhu daal di koy wax waaw mooy ne ñoom ñii en fait dara dañoo amul woon loolu lépp amuñu ko woon waaw moo ne imaamul al Buxaari indi ko ci baabu fadlil faqri waaw mooy ñoom. dafa même bu doon amoon nañu am ci ñoom mais mooy ba ñuy ñëw xare bi est-ce que indi fa ay alal ak ci demoon ngir jëli màng te foofu ba il fallait ñu denc leen waaw lenn képp la mooy dañoo amul woon leneen waaw dañoo amul woon leneen amuñu ko woon amuñu woon leneen lii lañ amoon loolu moo tax ñu utal ko li nga xamante ne nii mooy càngaay loolee waaw mooy lañu daj moom lañ ko defal waaye sinon bu dee ne euh, am nañ sàngaay yaram bi yépp lañuy ñuy muur waaw amul muur benn côté bàyyi beneen bi lépp la ñuy muur waaw bu dee nag mbir mi matul ndax x loolu wax nañ gis nañ sànk ci waxu imaamu Nawawi euh, euh, rahimahullahu taala ana neka dangu fii mu ne moom la ñuy eh, eh, moom ngay moom ngay déggee moom la ñu koy defee voilà sinon moom budul loolu mooy ne ñii li taxoon mooy dañoo amul woon amuñu woon lii lañ trouvé waaw yii lañu trouvé te loolu moo tax Seydina euh, ñeneen ñëpp ah Seydina Hamza c'était pareil waaw radiyallahu ta'ala anil jami' kon affaire baa ngi noonu kon loolu lépp nekk loo xamante ne nii ama am solo la waaw kon nit ki daal liimoy mooy mbir mi képp koo xamante ne nii wuñ dara luñ koy eh, sàngaay buñ koy defal lii mooy mbir mi waaw waaw dañ ko koy Eh, ñoom daa ñoom dañoo ñàkkoon rek waaw waaw dañu ko amuloon rek waaw no no lam eh, trouvéwuñ ko dara loolu leer na naa ñëkk ne loolu la waaw léegi nag bu dee amuñu ah ñu jël al idxir bi àlla Seydina al Abbas waxoon bi ne yonent way saa saam keroog Makka ne dañuy eh, xaraamal nañ ko dagg garabam ak même ndéggi ah yonent way saa saam illa al ndax lool ci dañ koy defal suñu way faatu ñi buñ leen di denc ñoom lu ñu xamoon la kon nag moo taxoon mu ne fa innahu li buyutina wa quburina yow yonent way saa saam yonent way saa saam ne kon illa al idxir ah. <coughs> <coughs> ah. kon mu ngi noonu le loolu lu ama am solo la ah, kon xam naa kon dañuy yem nii eh, ci hadis bi eh, bari na solo walillahi alhamdu wal minna nga gis ne tamit euh, loolu am solo la jamonoy neex bul fàtte ña nga nekkuloon démb waaw bul fàtte c'est tes compagnons de lutte waaw ya nga xam ne ñoom nga nekkuloon ba muy metti bu la yàlla joxee nguur gi bul fàtte ñooñee bu dul nguur it affaire yoo xam ne dangeen ngeen a nekkoon mbooloo doon ko xeex ay cause ñu bari ñoo xam ne génn nañ àddina fekkawuñ mbir mi waaw galère nañ tëj nit ñi voilà dugal nañ leen nungu siin am nay jamono dañ leen doon torturer yéen ñëpp ñu leen ko doon def ñoom dundatuñu yow nag yàlla def ah bàyyi la fi ba mbir ya dox ngeen gañe cause ba mbir ya dell mbir yi tegu seen loxo la ngeen doon xeex contre l'injustice mu deñ ah bu boobaa na ngay fàttaliku sa mbokk te compagnon de lutte ya nga doon àndal de xare comme ni ñoom Seydina al-Xabbaab Seydina Abdurrahman ibnu Awfin radiyallahu anhu anil jami' doon fàttaliku ñii nga xam ne ñoo doon ànd kat ci cause bi di cause l'islam ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ñoom ñii mooy comme Seydina Mus'ab ak ñoom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anil jami' kon ñoom noonu insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu jël hadis li nga xam ne moo ci tegu di hadisu eh, waxoon nañ ko fi Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi waxoon nañ la hadis bi di